ko defati du defati loolu mukk rapidement la aca bismillah salaamaaleykum man la Mati Gueye damaa bëgg a laaj julli juma daa am ñoo xam ne dañuy julli julli juma dañuy xaar ba julli juma di doog a julli tàkkusaan léegi nag may laaj loolu ndax fi ne góor yi ñu dul dem juma la wala dafa dafa war pour ñu pour ñu xaar ba jóge jumaa wala déet. <coughs> d'accord d'accord c'est bon beneen jigéen dolli dolli foofu benn. dama doon wax tuuti rek ci sëñ bi li mu wax ci relation bi maanaam El Hadj am ak mag ñu baax ci jaay parce que sëñ bi daf ni maam Alaaji nekkul ni gis na leen moom suñu moo ko wax ñu dégg mu ne nekkul ni gis na leen may wax ci loolu rek ni ko sëñ bi ñu dégg nañ la ci li ñu déggee ci wax ji mooy nit man nga koo gis te doo ko nit man nga ko xam est-ce que doo ko gis loolu wax na ci li la parce que maam Alaaji seen daf leen xam te yaakaar naa loolu moo solo lii ñu ñaan rek ñu ñaanal sëñ bi yal na ko yàlla may gudd fan ak wér. amiin yal na ko yàlla jàppale sëñ bi. amiin dañuy bañ a wax rek mu gudd mais moom bu ñu bañee jub rek mën nañu wax ne mu ci même lancé bi man élargi si nekkoon di ko ñaanal rek euh, yàlla bàyyi ko ci suñu kanam te li mu nam ci ñun aussi yal na ko yàlla jàppale bu ñu ci bëgg noonu. ndax ñun moom dañ koy jiitaroo dañ koy sagoo fu ñu nekk dañ koy jiitaroo fu mu nekk daf ñuy sagal daf ñuy siggi ñu fexee góorgóorlu rek ñun ba nga xamante ni aussi moom dinañ ko jiitaroo dinañ ko sagal dinañ ko siggi te loolu ñu def ko def naa ne yomb na yomb mooy ci fi ñu invité ñu dem ñu fay dem di matal bi ñu sant lépp di bàyyi di ñuy tere yi parce que invité wuñu fenn fu fu neexul yàlla fu neexul sëñ naam xamal sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf ngeen baal ma. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. allo. maa ngi déglu. waaw bisimilah. dafa am ñu naan sama sëñ bi. lu concerné tey. waaw dëgg bon dans l'histoire dañu seetlu ni tous les grands hommes religieux dañ ñëw c'est-à-dire du moom El Hadj Diouf man Cheikh Ibrahima Fall lay laaj la lay tëbbalu. xam nga muy li nga tudd yëpp maanaam Alaaji Maalik jaar na tey Sëriñ Tuuba jaar na tey ak Cheikh Moussa Diatta yi ku nekk jaar na tey ma ne laaj est-ce que kenn dafa doon dëkk boo xamante ni ñoom parce que ñoom ñoo suwaat ñoo doon te fu ci nekk dañoo jënd benn dëkk bu mel ni

maaleykum salaam soo gën a jël France tamit euh, bisimilah. bon sama collègue beneen bi question philosophique lay laajte quoi parce que question parfois daf ma doon gën a en tête qu'est-ce qu'il y a à faire réellement à faire parce que gis nañ ci fu ne leer yu bari ñu ci wax franchement question boo xam ne ça mérite euh, une réponse quoi bon à part loolu li may wax mooy ci seen moom franchement parce que. moom li fii suñu wax ci ginnaaw bon daf ko wax mais xam na ne xol la ko waxee quoi parce que si dëgg waxtaan si dëgg waxtaan yaa ngi laalaale parfois les jeunes yi nga xamante ni souvent la dañ jotee jëriñ quoi bon te it bëri na ay réponses yoo xamante ni war nañ ko ci mën a apporter mais en tout cas am na domaine yoo xamante ni ma ci faral di parce que lu bëri lañ domaine bi am ba quoi li ma maandoo mooy que li ma gis nga xamante ni importé na ma parce que a lu ma xale quoi te jàng naa a jàngale kon ça veut dire que je dois donner des exemples quoi tey bu ma joxe exemple wax naa xool bu baax kan laa ci kan laa jëlee exemple quoi parce que jarab yi ma waxoon gendarmerie c'est une c'est une phrase boo xamante ni dama koy faral di waxal ci présent ñun ay quatre ans une chance mooy que ñu am koo xamante a la même génération te ba pare ñu koy naqoo franchement parce que ñun ñëpp jàng nañ tamit mais nag nga am koo xamante ni ñu bokk même génération te li mu lay wax ñëpp njariñ la vraiment on ne peut que s'en réjouir quoi franchement parce que fierté la ci ñun ndam la ci ñun ba pare ñu bokk kër Mangelane quoi ñun ñoo ci bokk maanaam boobu ñoo yem kër Mangelane ñoo ci yem taalibe ñu fay taalibe yi bokk xalaat moom jëgën te histoire loom ak histoire jëgën bi lu may revenir mais am naa fi une fierté pour ñoom bu ñu demee ba xamaat fekk xalaat moom jëgën d'ailleurs man maa ngi travail ci benn texte boo xamante ni c'est un point quoi boo xamante dama ko dëggee ak maanaam quoi dañ maa yëg papa comme que ñu dem à chaque fois bu ma nekkee sama kër damay inspiré wu ci loolu te pourtant inspiration boobu ci yow dama dëggalee franchement dama doon nga ci wax loo xamante ni pourquoi quoi ñu jox ay questions yoo xamante ni ay exemple na ko ñun xam nañ ni ci am naa seen samay booy yoo xam ne sama élève ñoo xam ne ci kàddu moom may waxee quoi mais en tout cas yow li ñu def mooy six mois ñu ñaanal ma tey ñu topp ci yoon nga xamante ni ñoom ñoo la déglu li ñu ciy jëlee muy njariñ boo xamante ni dañ koy mën a suivre quoi parce que yëpp wax tamit fii ñi ci toog ñëpp am nañ lu ñu loo xamante ni peut être moo tax ñu ñëw fi quoi tu vois merci beaucoup yàlla bàyyi la fi amiin yàlla ko suñu garam parce que man en tout cas par bi ñu mujjee mooy toujours fierté nga te fierté ku ma xam xam nga mooy lépp quoi wax dëgg yàlla ba mu woon tax nag franchement avec collègue damay xam mais tant que maa ngi am jot moom ba ba may nekk ak yeneen

indil micro bi Omar tëj waxoon dox da wax waay salaamaaleykum léegi baal naa ci kàddu yi ñu ma suñu jógee radiallahu anhu dafa am suñ benn conférence bi ma ne ko yow mu ngaa critiquer kër yi ma kuy ma ne Mouhamadou Ba ma ne ko yëngoo ko ci média te amul kenn ko mën a critiqué ci gouvernement yu jaar yi donc mën nañoo jàpp ni moom day nekk ndox baax pour le Sénégal. dëgg la effectivement si vous avez raison. ma xëy na moo tamit ku ma def ndax gisuma lu ëpp si yoo xamante ne nii Sénégal. musuma kaa gis mu benn sama bët benn sama xol ba ku may waxal. boo demee defal ba tey boo demee ngir yàlla ak maam xalaat loo xam ne nii wallaahi ma def loolu la naan ma ko woon mais li ma yéem ci moom mooy yéem ñu ci lan ci wéy juróom bu góor mooy du bind du way du dara luñ fi bàyyi mais à chaque fois jeunes yi ngeen dégg bu baax a baax a baax a baax dégg ñuy waral la ñuy laaj la ko waral suñu maam farataalu woon ci bind ay téere yu mel noonu ngeen baal ma àqu bu baax. waaw man la Omar Birame. bon man nag aw ma question précise préparé ma question bu ma posé. waaye donc damay indi tuuti contribution par rapport à thème bi nga jël loolu. bu ngeen commencé thème bi bi sax bien que démb fekkuma fi mooy par rapport à ma foofu xol yi am parce que pour man tamit lépp foofu la ci xol la. kon lu nekkul sa xol rek boo ko bëggee di manifester ci say acte wala ci say geste ci say geste préféré lay doon lu mën a leer donc nga waxtaan ko bu thème boobu thème bu intéressant la wax différence xol yi foofu lii tamit ku nekk doo dox quoi comme ni nga ko doon waxee mais léegi di ñaan naan le bon sens est la chose la mieux partagée donc boo waxtaanee ci xol ku nekk dina mën a situer boppam bu ku nekk naxul boppam rek dina xam lu ñu féetee te boo xamee sa feebar tamit gëm naa ni moom mooy gën a yomb a faj bu xojoo xojoo bu xojoo rek lépp dina defar incha allah donc nag di aussi encourager mouvement bi parce que tamit mouvement de jeune la lu am solo la te ci sikkat rek la ñu nekk baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sëñ Omar Jege daf ñuy faral di wax naan fu mu toll nii xamul ne ni siècle bu ñu toll loolu rek moom moo moom moo saf suñu borom subhanahu wa taala donc dañuy faral di dikk ci di dëkk ci baat bi nañu Sénégal yëpp dañ faa waroon di def kuréel yu mel nii kuréel yoo xam ne dañuy sikkar baat bi laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah parce que nee na moo taxoon a jóg yeneen yëpp te nit ñi di jaar ñëpp ñu sañoon am liberté bi bu ñu am toog di ko wax di ko yuuxu di ko heure bu ñu neexee di ko yuuxu ba suñu yaram sànn donc du ma def lu dul encouragé mouvement bi di jéggalu bu baax tamit merci kon comme yëf yi du jeex euh, te cycle la waaw Aliou jox ko rapidement. asalaamaaleykum man la Mara Seck. ak ñun ñoo jégalu bu baax kàddu gi. allez-y. dem na laaj rek euh, lan moo tax façon laa ilaha illallah mu ne am na laa ilaha illallah nangam laa ilaha illallah nangam. yow nga doon laa ilaha illallah muhammad rasulullah loolu bëggoon naa euh, dafa mel ni am na benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn parce que sept personnes wala huit wax nañu euh, te xam naa ni suñ leen bëggee répondre ñi ñi ma xam xam ni benn benn question bi rek mën nañ ci faral waaye comme yàlla dimbali nañu ba am nañ yeneen i jotaay yoo xamante ni moo ngi wër di dem incha allah ñu war a def tuur yi ci diggante taax kaw këri kaw seen bus ba dellu soir ci euh, kër ñoom bàcc ba dellu soir ci pencu alaaj Mouhamad Ndiéguène bi ci samedi bii di ñëw je crois que am na ci mën naa ci jël benn wala ñaar rek li ci des incha allah bu subaa suñu neexee ñu def ko début waxtaan suñu neexee tamit ma waxtaan 15 minutes répondre question yi ñëpp mën cee bokk jëriñ Euh, ndax li ñu fi laaj am na ci yoo xamante ni ñoo bokk ku mel ni Marsek mi ak suñu Omar Ngiraan mi ñoo bokk benn mbir mooy laa ilaaha illallaah kooku dinañ ci waxtaan spécial moo ko affaire xol yi doon wax ak yooyu dinañ ko gën a yaatal ndax sax euh, bu dee affaire xol yi la nii euh, finalité la rek mais defoon nañ ci kooru daaw yëpp moom la waxtaane waaw kooru daaw yëpp daanaka moom la wax ñu waxtaane kii tamit laaj na loo xamante ni vraiment foofu damaa bëgg tamit jël temps bu baax a baax baax baax mën ko répondre mooy le jeune Sylla hmm. mooy li mu njëkk wax ci alaaji Mamadou ni ni ko ni ko taalibe mi bëggee waxuma la sa ngëm sa ngëm beneen affaire mais cofeel gi ñu am ci moom ba mu jigi day fees ci seen xol dell ba sooy naaw sooy fër fër rek su la ay milliards nit di topp ak yëpp def dara soo leen dàq sa jaamu yàlla faale wu ñu la moom loolu doon laaj lan moo tax doo tuddee alaaj Moodu xol ñëpp tooy lan moo tax soo toogee duñ la wax ci alaaj Moodu da ngay ci saa si fi nga toog sa xol a ngi dagg yaa ngi bëgg a jëm sa bopp ndax yaa ngi wax na ak maa ko bëggoon a xam ak maa ko bëggoon a nuyu ak ko bëggoon a liggéeyal ak ko bëggoon li defar lu baax ak ko bëggoon a bët ak ko bëggoon a jox sama alal ak mu ko bëggoon a liggéey ci toolam heure bu ñuy wax ci moom euh, tabarakallahu da ngay te loolu loolu tamit wax waxtaanu boppam la ubbil nga ma bunt bu rëy mooy lan moo tax nit ñi bëgg Mame Alhaji lan moo tax ñu ko ba ñàkk sago ci moom mais loolu dara def ko lu dul li mu bëgg yàlla ba jeex ci moom wallahi moo tax yàlla fayee ko ko cofeel gi ko nit ñi bëggee mais loolu lu ñu yaatal la bon beneen bi ci des euh, xam nga li tax man ma kontaan ci encore mooy man man man yambar laay bëgg gis yambar day toj àdduna am kilifa bu yambar baaxul am àndandoo yu yambar baaxul ci gàcce ngay dee te li nga def ni courage la question yi nga posé question yu courage la parce que question la yoo xamante ni yaa ngi koy dund minute bu jot mën naa am li tax nga laaj ko ba bi nga koy laaj say bët xonq mën naa am am nga ci bés bu metti mën naa am attaqué nan mën naa am weeramin ko nan mën naa am gaaral nan la ci mën naa am wax na la ci lu metti peut-être nga ne kii de moo jur bàyyam mën na ci am réponse bu gàtt bu gaaw boo xamante ni man su ma ko yoree dina seeral sama xol premièrement deuxièmement dina ma may argument yoo xamante ni ku ma dajeel mu laajati ma dinaa xam la ma koy mooy wàllu mbind mi ngay wax xam nga mbind yëg-yëg la yëg-yëg bi yëg na ko waaye langue française wala langue arabe wala anglais wala leneen ak li ñuy wax mooy way moyen la pour nga mën a exprimer sa yëg-yëg yooyu wala sa gis-gis yooyu wala sa xam-xam yooyu yaa ngi dégg léegi foofu noonu benn question rek ngay laaj mooy ndax ñoom ñii di kii di alaaj Ahmad Baro kii di alaaj Mamadou Ndiéguène ndax amuñu yëg-yëg boobu jaay am ba bind li ñu bind hmm? da nga naan am nañ ko ba tey maye ndax ñooñu di bind am na ci ñu bëri suñ demaan ba jaaxle ci yàlla ba xamatuñ fu ñu ci moom la ñuy ñoom ñooñu la ñuy daw dem maa leen wax am naa ci firnde yu wér yoo xam ne ñu doon teel yëpp ma wax ko précision ay histoire yu vrai wax la ne la soo demee ci bàyyi diw tan maam diw këram soo demee ca buntu kër ga soo gasee ñaata mètre di fa fekk nangam sa maam moo ko fa def loolu daa lay wax man de kon yëg-yëg bi ñu am ba bind yëg-yëg bi am na fi bi ci des mooy xam-xam bi ci xam-xam la. mooy tax nga mën a bind waaw xam-xam bi amul en fait alaaka ma boole def na vingt ans te ngir di jàng ñaata ket yaakaar naa soo jàngul sax soo ci daara di déglu rek am nga xam-xam. alaaka ma wut cax la jàngee bi muy jóge fii mokkal na alquran Alaaji Ahmad Baro daf koo woo mu ñëw mu ne ko Modou Sakhi mu ne ko lan béykat mu ne ko sii di nii farata la maa la ko jox yóbbu ko ca daara ja nga ànd ak moom. soo demee su ma ko lay alquran sa aajo faj faju na àdduna ak àllaaxira mu dem fa ànd ak moom defuñu ko lu man ñetti ñëw ñibbi si alaaji Axmad Boro mu ñëw mu ne mu wax la muy wax tuuti ci ne ko yàlla faj na sa àdduna àdduna ak ak àllaaxira moo tax alaaji Mamadou dafa judduwaale wilaaya judduwaale alquran judduwaale xam-xam ba nga xamante ni sii su doon wax da nga naan kii li muy wax fan la koy jëlee yéen ñëpp ci xam-xam yéen ñëpp ci ubbeeku te kat waxuma la sa xam-xam mais xam ñaari xam-xam yëpp la boole parce que gis nga koo xamante ni bind na des centaines d'ouvrages te xoola jubóowul ak yàlla mën ta yàlla lu mu waaw maa leen ko moom nag yàlla dimbali woon na ko mu am xam-xam ba noppi boole ca su ne allahuma yàlla ne ko loo bëgg demoon na sax ci mujj dundam ba nga xamante ni lu mu yàlla def ko kenn man ci makki muntaga paaxa paaxa paaxa sa fajar ga moom nga fekk ma toog sa buntu mu ne ko yàlla xamal na ma biig ne alaaji muudu njigéen lu mu xalaatati yàlla def ko am dootul ñaan yàlla yàlla nee na ko bu ma ñaanati lool bëgg rek ma def ko loo kenn koo mere ma arab xam nga ni kooku su bëggoon a bind na àdduna bi yëpp waaye am na ci ñoo xamante ni bañ ko laajee ne ko maam coow li dafa bari ci mi te coow li mooy mbind mi coow li bi mooy mbind mi ah ñu ne ko maam coow dafa bari ci réew mi mu ne seen dënn yee tuuti seen dënn yee tuuti mu ne mu ne xanaa xamoon ne gëreet gi nekk ci ci ginaar ba muy yuuxu di sab di di sëb ci biir kër gi di di di di di di di wala ni jànku ginaar la am dafa mën a nen ndax graisse graisse ci moom alaaj moom nee na xanaa xamu ni kilo yi graisse moo nga ca biir nag mu tëdd ci ginnaaw te waxul mu ne ñoom dañ leen a jubale kaasu leer rek kaasu leer leen jubale naa nga ñu mu ne naawuñu saa bi léegi yéen luñ jubale rek ñu man ni commencé maay nangam maay nangam maa fi raw maa fi mën maa xam nangam maa def nangam nangam nangam sangam sangam di bind di coow di wax rek mu ne sa xola mu ne am na ci ñoo xamante ni juróom-ñaari géej moo ngi doon seen dënn ñoo ngi toog taxul ñu dox taxul ñu déttur ba taxul ñu jaram kon yaakaar naa ni foofu da koy gën a yaatal te am na ci ñu bëri leen dugal mooy mbind moomay moom arab yu bëri moo leen moo yàq seen taalibe bi parce que moom fa mu toll biy bind li bind yow xamoo ko yow nga dégg ko yaakaar ni lii lay wax fekk lee lay wax da nga réer réeral bi ñu bëri xam nga li gën a wóor mooy jëf jëf moo ko soxla jëf mooy lan istixaara nangu yàlla wéeru wéeru ci yàlla am na suñu bëri mbind mi fi ne kaw téef la def ak kéemaan te kéemaanu pour yàlla du mbind kéemaanu góor yàlla mooy istiqaama sax ci sax ci jaamu yàlla ba yàlla ko gën a mottali bi ci des mooy soxna Aminata loolu yaa ko xam man xaw ma ko man bi may wax li may wax mooy xam na ko yow nag da ni mën ngaa gis nit te doo ko xam yow nga loolu yaa ko xam kooku beneen doxal Cheikh Tidiane Faye laaj na ci wàllu comportement sa sëriñ daal pour pour pour mu loolu def ci kanamu yàlla war ko def sa kanamu sëriñ parce que sa sëriñ bu nekkoon moom kese la doo ko topp waaye yàlla di nekk ci moom moo tax ngay sukk ci kanamam di ko raamal kon loolu su dañee rek dara amatu ko moo tax Sofyaan bi ak sëriñam ni néew ak ci koy sang du wax ni sottil bu mat sëriñ nag bu mat sëriñ am na ñoom doo leen bàyyi sa bopp dañ lay dagg saaf la lekk la ñu def ñu jël la jaay la kii la lay kànd ba nga set mu jël la jox la ah nga kooku la ñu wax ni waa koy bi ci def euh, soxna Mati Guèye laaj na ci wàllu julli jumaa loolu am solo la loolu euh, pour ñi am ngant la ñi feebar mënuñoo julli ji ñooñu la ñuy waxal ak jigéen ñi nga xamante ni seen taar dafa jéggi dayoo xam nga suñu réew yi moo xaw a doy waar rek waaye yéen ñii war ngeen a mën a dem jumaa waaye li tax ñu ne jigéen ñi duñ dem jumaa ci ngiru Malik parce que jigéen ñi la ci bari ñoo xamante ni seen dem jumaa ak caay-caay kese la parfum yu neex sol ay ay ay lin ak ay euh, satin jël ko say forme ne tàpp ci sa kaw ah nga wut ay kaala sànni nii julli ba noppi taxaw di nuyu paayeeg yi def yooyu loolu moo tax ñu ne jigéen ñi leen toog ba maire yi nga xamante ni kenn nobatu leen nobatul kenn ñooñu leen dem jumaa pour jaamale ñooy loolu kese la mais góor dafa war a dem jumaa jigéen dafa war a dem jumaa jigéen ñi nga xamante ni nag ñoom ci saa euh, moo tax ñu wax leen ne leen bàyyi leen ba imaam julli ba su sëlmalee ngeen soogu julli seen waxtu góor gu dul dem jumaa moom musiba la moom ñaari ñetti jumaa soogu soo demul dinañ sa tur ci lislaam soo dee sawar sa xol fàtt nañ ko o ñoom nag kenn mënu leen dem demloo jumaa kenn wala ñuy def comme ni gars yi toog ba ñuy ba imam bi naan imam bi mu ngi ci mimbar bi ngay waaxu yor di jéggal nit ñi déedéet ñu noonu waaw li euh, ci def euh, nag ma da nga koy def dinaa ko waxtaan spécial la Cheikh Oumar Fouti la wax moom nag dafa indi problématique la indi posé wu question moom raay pro ñoom posé problème lañ posé kii da ne lan moo tax Bilal ibnu Rabah ñu sous-estimé ko te waruñu koo sous-estimé moom loolu lay laaj mooy mooy xeexu addunaam loolu nag yaakaar naa ni doo ci wér ndax am nga lu ëpp ay junni nit ñoo ngi ànd ak yow mooy safinatul fuqara ila Allah def nañ conférence bu mag daaw fii rendre hommage à Bilal et à Cheikh Omar Fouti te binduñu ko ci carte yëgaluñu ko njabootu Bilal ndax ñun ñii ñooy njabootu Bilal kon doo wéet incha allah sa sa xeetu kii tamit daan ne waa léegi Cheikh Omar lu tax ñu sous-estimé ko te dëgg dëgg dafa bu question bu courageuse la posé réew mi ñi di baax ñëpp Cheikh Omar moo wax ne am nañ dara ñëpp man dañ tubaab Cheikh Omar moo dem ba foofu ne leen waa ji waa ji dina dina ñëw ne leen waa ji dina ñëw boo ko moom jaara ne leen waa ji dina ñëw kii xale jànku jigéen bi waa mun leen dina dina bi jur ku ñëpp di xam ndeysaan maam Cheikh Omar maam Alaaji Malick yaayam daf ko yónnee ay sër dënk jox ko ay nijaayam ñu dem mu ne ko xanaa xamoo leen ni borom sër bii jur na koo xamante ni ci fonkalu Cheikh Tidiane yi lay bokk mu Cheikh El Hadj Malick mu jël ijaazaam jox ko ko ne ko soo àggee ak sàngam may ko wérdu jox ko ijaazaam jël ay secret jox ko moo ko feeñal ba Casamance la ko baax yëpp moo ko feeñal ñun dem nañ ba foofu bërëb yu bëri Cheikh Makhar na ko toj na ko ba Guinée ba Mali ba Niger ba Nigéria ba Tchad ba Soudan ay njabootamam ko ba Tunisie ba Maroc ba Égypte des na ba Jordanie ba Makkatul Mukarrama waaye nag tabaarakallahu réew mi suñ la bëggee suul suul la suñ la bëggee feeñal feeñal la waaye nag incha allah ñun dañuy bokk ci ñi feeñal Cheikh Oumar Foutiyou kaw suuf maa leen ko wax waaw moo ñu jox mission bi waaw moo nga laaj ko sëñ Mor leen ko wax dañ dañ koy feeñal ba mu ne fang par force waaw maa leen ko wax taal ñëpp dinañ wax taal waaw maa ko wax incha allah loolu moom na na sa xelal baax problématique boobu tamit dinaa ko indi def ko dama ko indi comme historien mais dama koy indi comme ñu ñu jël ko débattre ko ubbi débat bi fu nekk sànni ci xalaatam lan moo tax Cheikh Omar place bi mu war a am ci réew mi amu ko place bi mu war a am ci l'islam bi amu ko place bi mu war a am ci tarixa bi amu ko te loolu ñun ñii la ñun tijaani la ñun ñii la ñun julliti la ñun ñii la waa Sénégal la état bi la dina ñëw li ci def euh, bon kii waxtaanu boppam mooy amalgame bi sëñ Lamine euh, sëñ euh, laay doon wax kooku incha bi moom waxtaan boobu yaakaar naa junj naa ci ay mbir soo gisee ma jaar fii jaar fii dugg ci kër yi te su ma nekkoon ma toog rek jox sama maam ba ba mu jeex du ma ci maam kenn pour yar taalibe yi ci pour ñu bañ a borne waaw euh, bi ci des mooy sëñ Talla na laaj affaire kurus xam nga kurus gi mu nekk ci baat amul problème dara nekk ci mais dafa am benn danger boo xamante ni sovianke yi moom la ñu ragal mooy ngistal xam nga yow mën nga ko takk parce que da ko tàmm mais am na koo xamante ni du koy takk day wanewu loolu moo tax ñu naan la takk sucrus baabu dooy da koy def doo doo su doo sukaraat dooy wax sa soxla dooy dee nangam nangam dañ la koy wax pour ragal loola parce que am na ñoo xamante ni dañuy puuk réew dañuy jaay affaire dañuy teg course yu ngand pour ñu naan Sofiane Galaat wala dafa àgg ci yàlla wala dafa xam yàlla yu demee noonu course bu mag wala pour nga teg course bi pour ñu ne eh de taalibe diw la wala kii fee bokk am na yeneen suñu xoolee sa course rek ñoo bëgg laa ziar di la wan ne la ñoo bokk mu mbir meeg ñoo bokk sëriñ beeg yu demee noonu xam li ma wax bu dee man la soo ma joxee loxo damaa ne la dee téyel sa loxo nuyu ma course course amul solo mbir mi lii c'est dans affaire bi du ay sol ay yéreeg ay takk kurus ak ay bagages yooyu déedéet non non non du loolu loin s'en faut waaw ah, ah? waaw waaw léeg-léeg ñu gis ñuy cëkkal pour euh, salaamaaleykum pour kii tubé ji gàtt joo gisee rek xam ni waaw ma kon <coughs> donc euh, d'une façon ramassée euh, tontu naa yëpp yaakaar naa waaw waaw waaw non Thiès <laughs> Thiès xam mooy def lu ko neex yàlla muy ah, moom la Sofyaan kay di wax ne soo rombee kër mamalaaji sa xol tooy mais du mbaar mi du guy gi mais du kër yi mais ka dëkkoon ca kër ga di alaaji Mouhamad Ndieguène moom la sa xel dem ci moom kon kenn kër mamalaaji su wuuteeg beneen quartier c'est grâce à que ba tëdd Sofyaan kay nee nañu suuf suñ ne moo gën moromu suufam du suuf waaye ka tëdd ci suuf sa la xam nga lii nii gis koo xamante ni xam nga li mu bëgg a wax est-ce que yoo xam nga li may waaj wax ni yow. léeg-léeg nga gis koo xamante ni. dañ koy tëral ci suuf sa. waaw ah. waaye nit ñi bu ñu rombee foofu. waaw ah. bu ñu sopp foofu sax. bu ñu ko sopp. parce que moom mu ko tëdd kenn. mais mu ko tëdd la c'est ça. boobu il est dangereux il est dans mes pensées. xam nga li mu bëgg c'est-à-dire que gis nga xool léegi nga gis loo xamante ni percale lay sol percale su génnee fi gars waaye waaye sa percale bi toj na fii nangam nangam nga gis loo xamante ni bu mu bu bees bi nu mu tudd Napoléon mooy je mooy moo gën a fort Gisner mooy Napoléon moo mujjee génn. moo di moo di am na ko ak Ibrahima Ndao xam nga li mu bëgg a wax nga gis ko xoolal mu jël Napoléon am xoolal dem Dakar ca Xaadim ñëwloo ko fa à trente cinq mille man ma jël ah bon bu kan la ku am caag fii sax. non maar maar am caag xoolal nga gis maar waaxu fii jël tuseem jël 2000 francs jox tailleur bi saraxu ko ba mu ñawal ko ko maar génn ñëpp naan ko sa percal bi sa percal bi jot na fi ay waay bi nga gis bi muy ñëw taxaw xuggaliku génne portable lamb daal di jël ay xaadim nangam wax ba sonn kenn du ko wax ne ko rafet na waa léegi kan la tusu bi la wala borom tusu bi la waaye borom tusu bi la borom tissu bi la léeg-léeg du bi mais ki doon bi la moo koy jox valeur loolu li ma bëgg a wax mooy Cees yàlla moo namoon mu nekk centre wilaya moo tax mu jël ay wëliyam def leen xol waa waa jeex na xool leen miir bi lu ci nekk waa xool leen miir bi lu ci nekk wa kay eh, la miir bi lu ci nekk ah ay gunóor ci nekk ndax miir bee am na gunóor waaw miir bii lan moo tax mu am mu am mu am gunóor te bay am gunóor tontu leen ma gaaw leen moo ngoog leeru yàlla yàlla mooy jël leeram sànni ko ci bërëb wëlu yi mi seen seen xol yi fu leer gi nekk ah ah leer gi nekk ci àdduna fu leer gi nekk danañ daw fekk foofa est ce que fi may waxee loolu mooy force su Thiès force spirituelle bu Thiès bi léegi nag soo demee nag ci wàllu am na doole soo ci wàllu euh, géographie c'est c'est une ville Carrefour am na doole ci wàllu histoire c'est une ville historique euh, am na doole euh, ci wàllu li ñuy wax démographie Thiès am na doole parce que daanaka peuple yëpp a ngi fi bambara yi dañ koy bari doole suñu mbokk yi Haalpulaar yi dañ koy bari doole suñu mbokk séeréer yi ñoo ko moom ceddo yi dañ koy bari doole la plus grande en Afrique de l'Ouest moo ngi fii mooy seen tànn la première mosquée mooy kër Mamadou Guèye moo ko yooyu c'est c'est des choses yoo xamante ni mosut am fenn ku donc peut être loolu mooy doole ji mën naa am incha allah euh, su beneen yoone danaa gën a yaatal benn bu nekk ci yi ma wax lan moo tax euh, euh, Thiès am doole ji nga xamante ni moom la am par rapport ak beneen ville wala beneen kii xool leen xool leen li wër Thiès xool leen li wër ñaata capital religieux bi soo ñëwee xolu ceeb waa njigéen nag ñu ne dëmu toog nga jël sa càmmoñ fooy jëm canara jaaral nii nee na ngay dem daal koy nga awaa sut dajeeg ci dajeeg dajeeg li ci des mooy soo jëlee fii ne yaa ngi dem fenk bi sëñ Mor Ndiaye daa bàyyam ci Cheikh Ibrahima ci kanam <laughs> Cheikh Rami sëñ Mor Ndiaye gi nii à deux mètres de nous bon loolu mbir loolu mbir la léegi nag foofu ne day mooy nit yoonu géej gi ah <laughs> dèjà mooy porte de sortie bi fii tëj nañ ko tëj nañ kenn bi tëj fii day am nag yoon wi mooy bi am moo wax kon euh, loolu loolu loolu mooy mooy kii bi euh, capital religieuse yu mag ñoo nekk fii ci biir Thiès moo nekk ci biir Thiès su dul ci këru diine yu mag yeneen yi nekkul ci biir Thiès lu dul seen représentativité ci Thiès la ëppee mouvement yi ngay dégg yëpp Thiès la commencé Ibadou Rahman ak Farah ak Tabligh ak yëpp Thiès la commencé Léopold Senghor Thiès maître Ousmane Ngom maire de Thiès Thiès PDS Thiès PS Thiès révolution Thiès grève yu tàng Thiès taal dëkk Thiès Cees bu ci duggee rek àdduna bi loolu la ñuy wax ñun ñii doo bi ñu nekkee ndax sax dañoo amoon problème suñu la laajee foo dëkk ñu e Cees ah ça c'est des grévistes c'est des révolutionnaires c'est des perturbateurs te pourtant ñun mosu ñu perturbé mosu ñu dérangé mais on a cette étiquette de perturbation de dérangement de révolution de résistance pourquoi parce que suufu Cees moo moo saf moo tàng xanaa ma ne fi mu ne nii pour wan ay argument tey suñ la bëggee def gouverneur bu Dakar xam nga nu lay def Thiès lan lay indi sooy réussir soo échecgee Thiès nag xoolal fongole mi lan la yóbbu na mu wax fongole mi mbaal la fongole mi war ñu yóbbu la fële la yebal pour nga nekk foofu Dakar mais doo réussir Thiès ku réussir Thiès doo doo échec fenn parce que Thiès moo graw moo tax waaw loolu nag li ko waral mooy wëlu yu nekk fii du bëgg-bëggam ma ne ku jàng soo sañoon ñibbi su ku jàngi soo sañoon ñibbi ku dëkk bitim réew wut xaalis ba ku bëgg bitim réew ku bëgg dëkk doo demee xaalis ngay wut waaye soo ko wutee xam nga ni fii nga ko fii nga bëgg a tabax fii nga def lépp waaye nag ñoom seen adduna déedéet du seen bëgg-bëgg déedéet dañ leen di orienté Seydina Mouhamad moo wax sëtam ne ko waxal El Hadj Ahmad Baro ko na dem Thiès mooy sama représentant Thiès moo ko wax nii jox ko ay indication ak ay yu wér mu ne ko waalu tax mu ne ko gars yi dajaloo nañu nee na ñu bëgg a def Thiès capital weddi yàlla waaye ñun bañ nañu Thiès mooy capital la ilaha illallah muhammadu rasulullah jeex yow yow nag gis nga yow mii mu ne ko waaw mu tuuti mii mu ne ko mu ne ko bi yow mii la yonent bi tànn pour nga dem taxaw gérer loolu moo tax mu ñëw fii moo tax bi gars yi dem ci laaj yi moom ci diggu Thiès la toog ci bu Thiès la toog à deux mètres des autorités coloniales toog fii suñu fëggee seen i seen i crosse wala ñu fëgg seen i coow seen i fanfaar ñu dégg man borom takk ndigam ni taxaw maanaam ji nee na su ñëwaan mooy taxaw mooy noddal boppam jël loxoom yi teg fii noddu ca mooy li xaamal boppam mooy jullil boppam moo daan wasifa moom dong ca kaw ba wasifa jeex maam maam laa jël ko ne fii waaye mujj gi tey jii xoolal ci mën ngeen a tëdd guddi te déggu leen laa ilaaha illallaah mënul nekk su dul ñu rek di ñëwee <laughs> par force parce que xam nga lu tax alaaji Ahmad booru su guddi jotaan day takk ndigg mu dëgër muy wër ëttam bi di ci kar laa ilaaha illallaah ca kaw yooyu mooy raisonné ba tey jii mooy raisonné am na ñu koy dégg sax ba tey moo ngi raisonné <laughs> moo ngi raisonné fii dafa garaaw dafa sax man ñi dañuy dem ba di ko di dégg nodd bu kër ma laaj. ndeysaan. loolu kay xam nga loolu loolu micro mënu ko nag suñ biir nag. toog tàngoor tàngoor ca di dégg ñuy nodd ba góor gi Matar Mbaye allahu akbar nga nekk ca canaba daal ne góor gi góor gi Matar Mbaye ah. daal leen baax muy doucement yéen a jox lu wér yal nañu yàlla jubal. amiin yàlla kon subhanallaah euh, ñu bañ a jënd ku dal ndax suba àjjuma la hmm? suba àjjuma la. donc ñu nag yaakaar naa def nañ guddi ajuma de wala boog guddi ajuma bu neex yal nañ ko muurloo amiin waaw yal nañ ko muurloo yal nañu yàlla wàccee ay xéwal ay teraan ngelaw lu sedd li yal na yàlla feral suñu àdduna yàlla sàmm ñu zaahir baatin dugal ñu zaahir baatin ñoo ngi jégalu ñëpp man xam naa bu baax parce que euh, culture yi bokkul am na ci ñoo xamante ni du ñu ndogoo dañuy naan café daal di lekk seen ceeb am na ñoo xamante ni dañuy naan seen café lekk seen mburu toog ba ca kanam soog a reer am na ñu bëri reeruñu culture yi bokkul ñun du ñuy xéwlu rek di lekk suñu ceeb noonu noonu lañu donc mën nañu toog fii di wax ba quatre heures parce que sarté nañoo sarté ba xamatuñu fan la fekku féete ñu bëri man wóor na fii ñu seen bëti ni mu duggee rek xam nga ni ñi mosaguñu waaye nag waaye yàlla moo ko jar yàlla moo ko jar te alaaji Mamadou li mu defal lu baax gindi gim ñu gindi teg ñu siraatal mustaqiim ba kenn du ci dox ba ba lu ñu dàq jaamu yàlla daanañu wax loolu mënuñ bu leen ñee kenn ñun xam nga loolu ñun ñu soxal dañoo dañoo dof de non non non dañoo dof gars yi xam nañ ko dof dañu naan nii nii bàyyi leen ñooñu di ñooñu dañoo dañoo craay loolu la ñuy wax te dëgg la alal moom dañ nañu bu leen ñëwee kenn ku leen ku dul keneen gën a ragal yàlla bu leen ñëwee ku leen ëpp alal bu leen ñëwee ku leen ëpp daraja bu leen ñëwee ku leen ëpp mbooloo ku leen gën a ragal yàlla daal ñëwee ko bëgg ko fonk ko toppal ci ginnaaw waaye ku dul toog jox ko ñaari loxo ormal ko mais foofu la yema ah. attention rek non non non non non foofu la yem dina la respecté soo ñu bëggee dépassé nag da lay jox waaw xamul sax amoo dara ku amul ragal yàlla il est faible il est nul il fait rien toi ca yàlla la du fii loo xamante ne ngelaw sax puus nga yaakaar ne yow la ñu dóor yàq yàq na kulla sayxatin alayhim loolu la yàlla wax mais nee na lu ñu dégg rek pour ñoom dañ leen di dóor moo tax nen di protéger protéger protéger ba mel ni ay marionnette yàlla ñu yàlla musal loolu sutura ñun ñëpp nañ góorgóorlu bu leen faa kenn bu leen bu kenn lu dul ku gën a ragal yàlla ku leen dem jàkka ku leen gën a sàmm boppam ku gën a bëgg lu baax di ñee mais ay alal yu yëpp ay bagage yu xaa yi yëpp xale la ñu gën a weddi yàlla ñoo alal mi xoolal naa ko Jackson mbooloo mi mu am ban sëriñu ko am groupe rek 3000 lañu 10 ñoo ciy rab 10 te yow ñu ngi ci xam ñaata lañu kan la ñaar wala ñett sa moo ci gën a siiwati. wute na méthode man moo ci gën a siiw. te def xool fukk ñoo ciy rab fukk 3000 lañu wut xoolal wota woo sax wutal rek ne wutal. keneen yaa yaa nii <laughs> wutal groupe wutal poche yi groupe la. ñooñu ñoo la mbooloo seen gàncax am loolu. Michael Jackson li mu mën a daj dajal fii nii ban sëriñ moo ko mën dajal ci réew mi wala Michael day génn rek sol subay yu gàtt yooyu daanaka yu xeeñ yooyu day soo taxaw rek nit ñi di dee di xëm ban sëriñ moo am loolu Pape bi xola waaye la jéggal wala day génn rek jëf loxo bi nii lay def nit ñi dee ñii di xëm ban sëriñ moo am loolu ci réew mi kenn am ko yow mbooloo bu baraat bi ak coow ak alal xoolal eto sëriñ yi nekk Sénégal yi moo leen ëpp oto hmm. Samuel Eto'o mi ñaata at la amul vingt huit ans amul vingt cinq ans xale bu ndaw la oto mooy nattoom dafa dox ci oto lu mu am oto la koy jëndee sëriñ yi yëpp mën na leen may oto waaw léegi samir oto mi nga am du sawee du du du wiisu bu dee moom la mu am ci ngay nattee sa sëriñ xamoo sa sëriñ sëriñ ragal yàlla lañ koy nattee ak xam-xam yàlla nañu yàlla dimbali amiin kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu